farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab al-awwal fi al-xalq fi faslun li'anna hubbaha bi-tab'in ra'aasu kulli radam wa maa daraahu an-naasu kon fii lañu waroon a jël ginnaaw bi nga xam ne ñaari jotaay yi ñu génn gisoon nañu ay laa tafraham bi sababil mawjudi bul bég mukk mukk ndax loo xam ne sababu lu la loo trouvé fii xéewal bu la borom bi defal ta nga koy nga ciy kontaan saa nga sant ci yàlla di ci moye yàlla di ci kontaan kontaan yoo xam ne borom bi d'accord ci waaw mu ngi noonu leen waaw léegi nag te nag wala tahzan tabul njàq alal mafquudi loo xam ne borom bee la ko joxoon ci àddina daal di koy nangu nga ñàkk ko bu ci am njàqare goo xam ne goo xam ne dara yàlla newu ci mooy sa xol bi nga gàll ko ci ah loolu bu ko def mu ne lu tax mu ne ndax li am na xubbaha mu ngi lay wax xaqiiqatu zuhd dëgg-dëgg lan mooy dëddu àddina kon lépp mbiru xol la voilà li am na xubbaha ndax gis nga sopp àddina bëgg ko bi tabain naturellement mooy ñëw rek dund am na benn keroog laay déglu ci rajo bi France Info déglu benn xale boo xam ne de li mu wax daa <laughs> xale tubaab la nag <laughs> moom mu ne environ li nga xam ne mooy saa saa lan nan la ko waxee <laughs> subhaanallah xaw ma son ses envies dans la vie moom ñaari passion la am ñaar ñaar waa ñaar ñaari passion dans la vie passion la wax wala lu raw passion waaye mooy daal li nga xam ne moo ko tax a jóg daal ci àddina bi ñaar la waaw mooy dormir et manger walla iyaazu billah mais nag <laughs> mooy nelaw ak lekk lu neex fekk benn gastro benn euh, chef cuisinière bu jigéen lañ invité woon cuisinière chef boo xam ne chef bu jigéen la bu am ci guide Michelin yi mooy yooyu nga xam ne dañ koy tabb ngir ñi nga xam ne nee nañu France ñoo fa dàq togg voilà ci restaurant yu mag yeeg yooyu di am ay étoile ñu leen leen am ngeen ci biddiw yi waa biddiw yi la ñuy tiim ñuy jiide mooy yu ñu leen di tabal la nga xam ne dañ koy def ci benn téere boo xam ne guide Michelin képp koo xam ne nag xam nga ne diw de ah tabb nañ ko chef gaa yu bari bi bëgg di dem ci dëkk boobu rien que ngir mos la nga xam ne ci restaurant am ak yooyu la mu fay togg te nga xam ne mos ràññee nañ ko ba daal di koy tabbal ay lijaasa yu rëy nag ay garaat yu léegi moom mu ne mu ne moom ñaari daa am lu muy laaj mais bala moo tàmbali day wax moom li nga xam ne loolu mooy mbirum ci àddina dormir du ñaari mbir la nelaw ak lekk lu neex allahu akbar loolu nag mooy dëgg-dëgg loolu du mbiru jullit <laughs> booy ba moom du jullit moom <laughs> waaye yàlla na ko borom bi gindi te gindi képp ku dégg ram doon wax ak képp rek ci àddina bi <laughs> voilà kon mu ne li am na xubbaha ndax sopp àddina bi tab'in ci loo xam ne naturellement yow sopp goo xam ne sopp naturel xam nga loolu boo gën a naqaree dindi loo xam ne yow danga mooy comme si dañ la koo mooñaale gis nga loolu nga xam ne day mel ni saa kenn du la ci mën a xaw a génne luñ la wax rek nga waaye àddina li ci la ñu ne mënuñoo def neneen non fii nga xam ne waa ji bëgg àddina gur ëpp mu ne loolu raasu loolu way wee tax mu ne raasu waaw li anna hubbaha bi tab'in raasu mooy boppu kulli radan bépp toroxtaange bépp alkande rek alkande boo gis bëgg àddina moo fala mooy cosaan nga waaye lii nag malheureusement wama daraahu naasu li ëpp ci nit ñi xamuñu li xamuñ ne boppi alkande alkande gu ne la ca jiitu përe jël ca premier nekk ca boppu alkande ga la koy waral mooy lan mooy bëgg àddina te lii wamaa daraahu xamu ko annaasu lu ëpp ci nit ñi xamuñu lii moo tax nga gis leen ñuy fée rek ci àddina waaw alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir loolu moo tax suñu boroom waxoon leen lool ñoom nit ñi rawatina waa Quraysh gi yéefér yi ñi nga xam ne noonu lañ mel yéen daal li leen fëkk préoccupé leen nekk li nga xamante ne moo fëkk seen xel yeeg seen xol yeeg seen lépp ah mooy ak takaasum jëkkalante alalu àddina waaw moo tax mu waxoon fañ gisoon ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajma'un la ñuy dajale ci àddina te yow dajalooloo ko kenn lu dul mooy ñi la xam ne ñoo la war a doon waaw li ngay daw di dang-dang ba taloo yar sa njaboot bu ñu wax nga naan liggéey bi la aw ma jot aw kii ma ne gis nga lool ngay dang-dang xam nga kan nga koy dang-dangeel yow boo moywul de toute doo ci dund parce que liñ ci waroon a toog sax di ci bànneexu yi le temps yaa ngi ci waar war a doon voilà topp lool ba wëliif jaamu yàlla gi nga waroon a def sa doom yii nga xam ne moom la la booleel ndax kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yonent bi saa saam wax na tuddoon nañ ko fan yi xadiis mawlana ibn umar radiyallahu anhu maa nekk saxi ci yéen raa'in ab sàmm la te ku nekk nag ci sàmm yooyu des na ko laaj lam doon sàmm la borom bi defoon tegoon ko ci responsabilitéem mu waroon ko doxe ana naka nan la ko doxe balaa maxaala lool ma ne du jaas waaw sa waa kër sa doom yaa leen war a yar amul ay aw ma ak noo xam nga liggéey bi ma ne lépp loo bëgg amal temps di nga ko amal kon loolu du wax yoo xam ne moom yu ay ay fóolay la ay ngant yoo xam ne teguwul ji dara waaw kon nag lii la bëgg àddina goo xam ne dara yàlla taxut loolu mooy boppi bépp alkade waaye nag malheureusement wama daraahu naasu nit ñi xamuñu ko mu ne wa kullu sharrin minhu dhu tafarru'i min ajli dha yatrukuha yatrukuha yatrukuha dhul wara'i mu ne wa kullu sharrin non seulement bopp àddina mooy bopp mooy bopp bëgg àddina mooy bopp bépp alkade waaye wa kullu sharrin mbon comme que loolu la mooy bopp ba la nekk bopp ba kay lépp loo xam ne yaram weeg fa la xel ma ne ndax centre fus centre bi de commandement wu yaram hein mooy bopp bi hein mooy affaire yi mooy xol bi nekk ci dënn bi mooy xol bi waaw léegi nag comme que noonu la saway mbonte yépp nag foofu lay jaar wa kullu sharrin mbonte boo gis rek minhu léegi masalaam est-ce que xel fu mu ne ci ci bopp war na ca xol <laughs> loolu masala la wute la ci boroom xam-xam yi <laughs> loolu taxu ñoo jóg voilà en bëgg a wax mooy <coughs> bopp bi comme que mooy bopp bépp mbon kon nag mbon bu ne wa kullu sharrin mbon gu ne minhu ci bëgg ci fan lay jóge minhu zu tafarru'i waaw <clears throat> ci bëgg àddina minhu ci moom bëgg àddina gu ëpp goo nga xam ne dara yàlla taxul zu tafarru'i ci la ci la branche ci la ci banqaasoo mooy ci la ci la ci la amee ay car ci la caroo mbon gu ne boo ko toppee di ko topp di ko topp di ko topp ba ngir gis cosaan la boo demee ba ca biir xóotal ka ngay fekk muy cosaan ba mooy bëgg àddina moo fa moo moo moo moo ne fa moo ne fa xaas toog xool waaw mooy ramification wu waaw bëgg àddina moo banqaas mel ni garab googu mooy garab gi léegi nag bépp mbon rek cari dafa caroo ci bëgg àddina voilà zu tafarroy min ajli da mu ne nag lii wa tax lii mooy li tax yatrukuha dina bàyyi bëgg dina bëgg dina teg ak dina fële dina ko ba zul waraan ki nga xam ne moo sàmm ci wàllu diineem mooy ki nga xam ne mooy toppatoo borooma mooy toppatoo digalu boroom be tey sori ay tereem ki nga xam ne moo nangoo dem ci boroomam kooku dina bàyyi àddina ak bëgg ko fële léegi nag mu ne la kaay ma wax la àddina dëgg-dëgg lii fi ne nan lay deme lan la mu ne amma xaraamuha fa tardun wa adab wa ne daal amma xaraamuha kaay ma wax li fi nekk muy loo xam ne sa borooma la la ah sama ñag bu ko jege tere naa leen ko aaya naa leen ko comme almaytatu xurrimat aleykumul maytatu wa dam wa laxmul xinsiiri wa maa uhilla li gayri llahi bi gisoon nañ ko fan yee comme yi mu xaraamal comme mid ci wàllu yu ñu lekk deret laxmul xinziir yàpp mbaam xuux cochon wak gaa yoo yére ak yu meloon bu dee ci naan ay ñoom xamroo ki sàngaraak yooyu yi ñuy naan bu dee ci wàllu sëy yi nga xam ne moom takkoole voilà jigéen goo xam ne lewu la waroo xoolaal voilà yow it jigéen góor gu la lewul waroo xoolaal alal ju la lewul waroo xoolaal yooyu noonu mooy soit àddina nga fekk fi yoo xam ne suñu borom da koo xaraamal loolu mooy benn bi waaw wala mu nekk loo xamante ne nii eh, dafa nekk loo xamante ni dafa dagan kese waaw wala mu nekk loo xam ne dañ la ko mooy mooy lu dagan kese eh, mooy loo xam ne suñu boroom daf koo daganal waaw mooy dagan na waxu la nag par force na ko utiliser mais dagan na loolu moo fi am léegi nag ca biir lu ñu xaraamal ci lu ci luñ sit mën naa nekk ca suufam li ñu daganal li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne man duub lu ñu sopp ak yooyu mën na cee nekk ak yooyu ci suuf léegi bii di ñëw yàgg wallahu ta'ala a'lam